ba'da al-mi'atayn an Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa qaama mina an-nawmi yashushu faahu bis-siwaak muttafaqun alayhi ash-shaws ad-dalk kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu xadis bi ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi xadis bu ci njëkkoon mi mille cent quatre-vingt-seize na woon xadis bi mu doon an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lawlaa an ashqa ala ummati aw ala an-nas la'amartuhum bis-siwaak ma'a kulli salaat walillahi alhamdu wal minna foofu am na benn benn correction bu ñuy def mooy bi al imam alxaaf na xajar bi wax ne euh, ku mel ni abu hamid dafa nettali mu topp ko ci almawardi kene euh, al al imaam daawud ibn ali muy imaamu zahiriye yi rahmatullah alayhi moom dafa wax dafa wax lool farata la mooy mooy mooy mooy soccu bala ngaa julli waaw waaye nag ñoom dañ ne Euh, euh, non dañ ne Ishaq waa al imam Ishaq da ne loolu farata la képp ku ko bàyyi yow de boo ko tayee sa sa jul day yàqu après mu ne ci kanta ci euh, imam Daawud moom mu ne farata la waaye boo defu ko charte wala waajib la lu war la waaye du charte mooy boo ko deful yàqu sa julli waaye def nga bàkkaar loolu Abu Hamid boobu dañ noon al-Ghazali laysa bil-Ghazali non <laughs> Abu Hamid boobu mooy al-ustaaz al-shaykh al-Isfirayini voilà mooy Ahmad ibn Abi Tahir moom la du Abu Hamid al-Ghazali Abu Hamid Ahmad ibn Abi Tahir al-Isfirayini voilà parce que moom mooy moom euh, euh, moo wax wax ji après taalibem bi al-Mawardi par al-Mawardi taalibem la voilà bi ñu Abu Hamid suñu xel dem ci al-Ghazali alors que moom mooy euh, al-ustaaz al-Cheikh moo nekkoon sëriñ Shafi'i rahmatullah alayhi bon euh, année trois cent cinquante yi côté yooyu la doon dund génn àddina euh, début quatre cent yi voilà moom mooy al imam al Isfirayini boo déggee ñu naan al ci Shafi'i al Isfirayini mooy Abu Hamid boobu la moom moo ko wax léegi al Mawardi al imam al Mawardi taalibeem la moo ko mu topp ko ci wax jooju waaye laysa bi al imam al Ghazali te al imam al Ghazali après la ñëw voilà après ñii ñoo ko jiitu sax. voilà imam al-Ghazali c'est après voilà loolu tamit beneen affaire la boo xam ne xaw mana nan la mu dale mooy <laughs> mooy loolu boo seetlu xam ne euh, laysa euh, al imam al-Ghazali rahmatullah alayhi manu la nekk ki nga xam ne mooy topp moom la al imam al-Mawardi voilà euh, di di di topp parce que al imam al-Mawardi moom moo ko jiitu voilà loolu benn erreur la woon boo xam ne bu jaroona Euh, euh, seetaat euh, daal di kiiwaat la voilà ndax moom al imaam Abu Hamid dëgg la Abu Hamid al Ghazali waaye ki Abu Hamid al Isfirayini la voilà mooy al Isfirayini imaam al Ghazali c'est après imaam al Mawardi moo jiitu imaam al Ghazali waxoon nañ la quatre cent cinquante la cinq cent cinq ci la doon dund alors que ñii wax naa la ne imaam Abu Hamid. Euh, euh, kii nu mu tudd Abu Hamid al-Isfirayini rahmatullah alayhi moom daa trois cent cinquante yi euh, ci la doon dund moom al moom al imaam al Isfirayini quant à al imaam al Mawardi moom taalibeem la woon kon bu dee taalibeem la kon gis nga moom moo jiitu voilà trois cent l'an trois cent soixante quatre ci la gane àddina génn àddina la quatre cent quatre cent cinquante voilà kon loolu manu la nekk kooku loolu euh, man nañ ko euh, mooy loolu la woon voilà <laughs> voilà mooy moom euh, moom premièrement da ngay gis ne kon al imam al is al kii bokk al al ma al Mawardi rahimahullahu taala mooy at mi nga xam ne ci la génn àddina ci la imaamul Ghazali gane àddina kooku manu la topp kooku kooku noonu manu la topp kooku voilà <laughs> voilà loolu quoi mooy al imaamu ak ki nga xamante ne nii mooy al ghazaliyu rahmatullahi ala al jamii kon loolu euh, benn mbir la boo xam ne bu jara bàyyi xel la mooy al Abu Hamid boobu imaam al ghazali rahma non imaam al hafiz ibn Hajar euh, rahimahullah ne woon moom mooy ki nga xamante ne nii. Euh, moo def loolu mooy kon loolu euh, benn rectificatif la woon wallahu taala alam kook al imam al al cheikh waaye zakara al cheikh abu hamid wa tabi'ahu al mawardi mooy al cheikh waaw sëriñu shafi'i yi euh, xam ne euh, nekkoon baghdad bi al imam al isfirayini rahimahullah taalibim bi al imam al mawardi daal di ñëw topp ko ci waxam joojee nga xam ne moom la doon wax wallahu ta'ala a'lam voilà am na tamit yeneen yoo xamante ne boroom xam-xam yi ñu doon tudd ci ñu tuddul woon eh, yi nga xam ne mooy jamono yi nga xam ne dañuy sopp ku ci eh, eh, julli ku ci kii boobu nu mu tudd soccu am na tamit buñ ciy tudd naan mooy nit ki bu dee dafa julli guddi ba pare voilà bu jullee naa fi la guddi ba pare loolu nga xamante ne nii bon Euh, non bu demee waa bu jullee guddi ba pare loolu mooy lool lool euh, sax na jóge ci sayyidina ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bil layli rak'atayn rak'atayn thumma yansarif fa yastaak mu ne neen tibali sar sam da doon julli ci guddi ñaari rakk ñaari rakk après bu paree dem daal di soccu léegi am na nag beneen boo xamante ne nii bu ci boroom xam-xam yeneen yuñ ciy tudd mais yenn yi wérul comme bi nga xam ne mooy bu bëggee dem tëddi waaw mais loolu euh, man nañu ne euh, mooy kantaa bi ci loolu mën nañ ko déglu lu nekk la te imaamu Nawawi après dinañ ñëw ci li mu wax parce que loolu dina am côté yu ñëw rëccoon yoo xam ne comme yii nii ñuy dab dabaatal moom waxoon na ko ci alminhaj euh, bi muy saraa xadiis bi ñu gisoon bon mbooloom xadis yooyu la boole moom daal def benn saraa jàll après yeneen yi daanaka du ci wax moom al imaam al xaafiz an-Nawawi mooy Euh, bon xam nañ ne booy tëddi sur mais bëgg koo teg ci hadis bi nga xamante ne nii Ibn Adi moo ko solo jële ko ci muy ci téereem boobu al jële ko ci Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kaana yastaaku idaa axada madja'a que da nekk koo xam ne da doon bu demoon bi tëddi euh, loolu xam nga euh, loolu mooy Euh, bon nañ wax lii ba pare loolu tegtuwul ne loolu soppuñu ko de si bokk na ci ñu sopp mais tegtaluwaay ci xadis bii looloo dëgërul mais dinaa la wax beneen xadis boo xam ne day tegtali loolu te loolu day dëgëral que ne loolu si lu ñu sopp la waaye li ñu bëgg a préciser fii mooy di tegtaloo ci xadis al imam euh, ibn adi bi wérul voilà parce que ci sanad bi xaraam ibn Usman moo fa nekk waaw moom nag am matruuk la mooy koo xamante ne ay waxam jar daq ganaar moo tax xaraam bi la imaam Shaafi'i doon wax ne <laughs> ar riwaayatu an xaraam xaraam <laughs> borom ah <laughs> ngi koy tudd mu ne imaamul imaam Shaafi'i de suñu sëriñ bi nee Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i sëriñu Shaafi'i nee na riwaayatu an xaraam xaraam nee moom. bi jële bi jële xadiis ci xaraam nii moom dafa xaraam moom <laughs> non képp non non jële xadiis naan yonent saa sallam nee na jële ko ci ci xaraamum na Usmaan non moom dafa xaraam waaw xaraam moom di di jële xadiis ci moom xaraam na voilà <laughs> waaw léegi nag nga ne ma léegi waaw kon léegi kon loolu fan lañ koy tegtale ma ne mooy xadiis Sayyidina baraa ibn Aazib radiyallahu taala an bim na ko woon ida axadta madja'aka boo demee ida awayta ila firashika boo demee ngir tëdd na nga jàpp ba jàpp ngay jàpp ci lan jàpp booy jàpp lan bi ngay julli wudu'aka lis-salat fatawadda wudu'aka lis-salat te gisoon ko fii ci Riyad bi hadis boobu noonu mooy te yonent bi alayhi salaam nee na lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma kulli inda kulli wudu' comme ni ko imaamul Buxaari tuddee ta'liqa wa rawaahu imaamu Maalik wa Ahmad wa sahhahu ibnu Xuzayma wa zakarahu al-Buxaari ta'liqa loolu gis nañ ko fi jotaay bi yéen gisati ko waaw yeneen may saa saam ne woon bu dul woon daa bëgg a teg coo daa bañ a toj coono ak xeetam kononte ko dina leen digal ñuy socc saa bu ñuy jàpp te nee na Seydina Al-Bara boo demee bay waaje tiddi na nga jàpp sa jàpp gi nga xam ne moom ngay jàpp gi ngay jàpp booy julli te kon jàpp koo xam nañ ne kon yeneen saa salaam kon mooy sopp na ci ñu daal di ci jàpp kon mu ngi noonu euh, soccu ba pare jàpp dem bi mu ngi noonu ñaan ñaan kon loolu saxe na foofu waaye saxewul ci riwaayatu xaram ndax imaamu Shaafi'i xamal nañu riwaayatun ar riwaayatu an xaram xaram wallahu taala alam waaye Euh, euh, imaamu Nawawi am na yoo xam ne euh, daa mel ni waxuñu ko mooy boo lekkee ba pare waaw boo lekkee wala nga lekk loo xamante ne nii mooy day joxe xat daa am xet waaw comme nga lekk ñoomin laaj yooyu ñu yoneen saa saa ne woon ku ko fi lekk moom allahu akbar alhamdulillah ku fi lekk lenn ci alhamdulillah ñaari garab yii nga xamante ne yu neexul xet yi bu mu jege suñu kii yi suñu jàkke yi waaw <laughs> bu mu jege mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk suñu jàkka yi waaw ndax malaaka yi dañuy loro li nga xam ne moom la nit ñuy waaw loolu kon mooy jamono jooju noonu loolu daa nekk loo xam ne rawatina yow kooku na nga soccu parce que non seulement boo demul ci jàkka yi waxuñ la waa léegi loral ñi nga nekkal ci ci sawet déedéet voilà moo tax loolu tamit daa nekk jamono joo xam ne eh, eh, lu lu lu ñu lu ñu kii la hmm? Eh, eh, lu ñu yoonal la ci jamono joojee waaw waaw hein eh? imaamu Nawawi xoolal li mu waxoon te imaamu Nawawi rahimahullah am na lenn loo xam ne lu ci teg lu am solo parce que nettali ko al imaam al xaafis xajar doon jële ci al imaam Abu Hamid al Isfirayini taalibim bi de al imaam al al Mawardi topp ko ci rahmatullah alayhima moom ñuy nettali ci imaam Daawud yooyu moom dana loolu wérul imaamu Nawawi dana loolu laysa bi loolu wérul <laughs> waaw pa xoolal xoolal ni mu ko waxee al-Minhaj voilà nañ jël li mu wax te euh, ni nga xamante ne euh, noonu la ko waxee moom al imaamu al-Hafizu an-Nawawi voilà léegi mu ne parce que euh, mu ne mu ne voilà mu ne summa inna siwaaka mooy bi xam nga bi weesu ñu ngi doon gis lan la wax sa bi ñuy gis mooy première jotaay bi ñu defoon moom mbëskël moom xam nga moo ñu doon wax qaala ahlul lugha ak siwaaku bi kasri siin mooy bi mu waxee yooyu ba pare étymologie siwaak fan la jóge après al imam an-Nawawi da cee teg bi mu waxee yooyu ba génn yooyu wax leneen après nag muy wax ci côté masala yi lan mooy attey siwaak mu ne summa inna siwaaka sunna ginnaaw gi yëgal ne li nga xam ne mooy siwaak muy euh, euh, euh, soccu sunna la laysa bi waajibin bi waajibin fi haalin min al-ahwaal la fi salaat wala fi ghayriha bi ijmaa'i man ya'taddu bihi fil ijmaa' waaw mu ne oh, xam nga keroog maa ngi naan eh, imaamul xaafis nee na loolu am na sax ñu ci nettali ijmaa ma ne la kan moo wax lool oh, après dama ko fàtte du may déglu seet laa ne mais waxuma kan la imaamu Nawawi mii ci la voilà mu ngi nii mu ne kon ginnaaw gi eh, li nga xamante ne kon mooy eh, soccu nekkul sunna la nekkul lu loo xam ne farata la lu war la ci benn xaal rek ci xaalu nit ki nekkul bu laata muy julli waaye nekkul tamit en beneen affaire avant beneen affaire wala leneen ci loolu bi ijmaa ci loo xam ne consensus communautaire man ña nga xam ne ci boroom xam-xam yi bi bihi dees nañ sukkandikoo ci ñoom di leen boole fil ijmaa yi ci ijmaa bon Imaam naw yi nag li muy wax fii parce que dina ko wax ci kanam waaw euh, li tax muy wax lii parce que am na ñoo xam ne moom daa jàpp ne ñooñ moom bu ñu beroo bu boroom xam-xam yi waxee ñoom ñu wax ñoom jaruñoo bàyyi xel voilà <laughs> bon loolu <laughs> dina ko wax ci kanam léegi mu ne waqad haka ash-shaykh Abu Hamid al-Isfirayini voilà imaamu ashaabina al-Iraqiyyin an Daawud moom lii dafa tudd turam xam nga imaam al-Hafiz dana Abu Hamid loolu moo ma indi wóoroon man Ibn al-Ghazali alors que bu ma seetluwaatoon bu baax sax wa al-Mawardi loolu door naa xam ne du man lu nekk imaam al-Ghazali waay. mais wax nañ ko sànq <laughs> walillahi alhamdu wal minna kon mu ne cheikh sëriñ bi Abu Hamid al Isfirayini di sëriñ bi di imaamu suñu mbokk yi Shafi'i yi te bokk ca Iraq eh, moom de nettali na jële ci da ne ci ci Daawud az-Zahiri muy imam Daawud ibn Ali waxoon naa la ci salaf yi la taalibe imam Ishaq la comme ni imaamul Bukhari ne woon taalibe Ishaq ak imaamu Muslim ñoom ñëpp Daawud jamono jooju la doon dundaa moom ñoo ma doon dundadoo ci salaf yi la bokk il faut pas rêver allah <laughs> Daawud az-Zahiri mu ne Kanta moom nettali na ci moom que ne da ko aw jabahu li salaa da ne soccu farata la pour góoy julli mu ne wa hakaahul Maawardi an Daawud mu ne imaam al-Maawardi di taalibe Abu Haamid be comme niñ ko waxoon sànq bi ñuy ubbi rahmatullah alayhima moom mu jëlu ko ci Daawud mu ne wa qaala mu ne huwa indahu waajib law tarakahu lam tabtul salaatu mu ne moom fa Daawud nag da lu wér la mooy eh, lu doon farata la waaye bu ko bàyyee. Euh, julleem yàqul xam nga li waxoon nañ la ko ci jotaay bee ñu génn te moom dafa ko sart mu ne waxu ki ya an Ishaq ibn Rahawayh si c'est pour wax la li tax muy indi lii pour wax la ne imaam loolu imaam al-Hafiz euh, Ibn Hajar nettali woon imaam an-Nawawi da ne loolu sax daa wérul voilà nettali boobu am na ñu ngi koy nettali mais wérul ci ñu ngi koy toxalal nii imaam Daawud nii imaam Ishaq ibn Rahawayh mi nga xam ne mooy sëriñu imam Daawud az-Zahiri rahmatullah alayhima mu ne waxu ki yata nettal nañ an Ishaq ibn Rahawayh yi Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad eh, eh, eh, ibn Rahawayh xarit imam Ahmad bi rahimahullah kene annahu qaala nee na huwa waajib kene law wara fa in tarakahu amdan batala salaatu bu dee waaji moo ko tay soccuwul jàppam yàqu na mu na mu ne waaye waqad ankara ashaabuna al-muta'axxiruuna ala shaykh abi Haamid wa ghayrihi naqla al-wujuubi an Daawuud wa qaalu madhabuhu annahu sunna kal jamaa waaw mu ne waaye nag suñu kii yi euh, mooy suñu mbokk yi Shafi'i yu mujj yi waaw yu mujj yi parce que képp ko trois siècles yi moom ku ci génn ñooñ ci ñu ci ci ci yow bokkoo ci mag ñi voilà loolu mooy affaire bi ah ci l'islam buñ naan mag ñi mooy ña ca kaw mooy trois première siècles yi xam nga moom mii trois cents euh, l'an année trois cents yi euh, imam Abu al nii ci la juddu mooy après mais ci mazhab yi comme que mazhab bi bon imam Shafi'i la tàmbalee euh, te imam Shafi'i cent cinquante la gane àddina euh, mooy da gis après mooy boo yokkee tuuti moom ci mag ña la bokk moom al imam al Isfirayini moo tax mu ne nag ñi nga xam ne ñoo mujj euh, nag ci suñu mbokk Shafi'i yi nag daal di ñi bañal lii suñu sëriñ bi ah Abu Hamid al Isfirayini ak keneen ku moom mooy taalibeem bi daal imam al Mawardi ci le fait que mu toxal ne imam Daawud dane eh, lii rahimahullah az-Zahiri que ne loolu farata la soccu farata la waaye defu ko sart mu ne mukk ñoom ñu ne nag ñu ne déedéet ñu ne mazhabu Daawud jëmuwaayu Daawud ibn Ali ah az-Zahiri mooy comme li ñëpp li jamaa mboole boroom xam-xam yi wax mooy sunna dañ ne su dane sunna la lool la wax mais wérul que ne dane waa wéra daa war léegi nag déglu imaamu Nawawi li taxoon sànk mu naan Euh, euh, euh, lii day nekk bi ijmaa man yu'taddu bihi ijmaa ci keneen su soccu du farata waaye sunna la ci benn ci xaal yi ci consensus su dëppoog nga xam ne dañuy boole bu ñu waxee dëppoog boroom xam-xam yi seenu booloo léegi nag mu ne bi naa bi waxee de <laughs> saafe yu mujj yi nee nañ yo non imam al-Isfiraayi yi ñii ak taalibeem bi waxuñ bon moom loolu ñu nettali loolu ci Daawud loolu Daawud waxul loolu ah imam Daawud rahimahullah daa wax comme ñëpp comme li Shafi'i Maliki Hanafi ñooñu mais non non lu ñu sopp la ah. voilà kon nag loolu noonu nag Imaam An-Nawawi xoolal li mu wax mu ne bi mu waxee lool mu ne euh, euh, lool mu ne waay wa euh, walaw sahha sax ijaabuhu an Daawud lam lam tadur muxaalifatuhu fi in'iqaad al-ijmaa' ala al-muxtaar alladhii alayhi al-muhaqqiquun wal-aktharuun <laughs> wa ammaa Ishaaq falam yasih haadha al-mahkii anhu wallaahu a'lam mu ne mo euh, euh, lii sax suñu mbokk yu mujj yi wax waaye même sax bu doon ne sax loolu sax na loolu al imaam al Isfirayini ak taalibim bi al Maawardi rahmatullah alayhi ma daal di nettali loolu même bu doon ne sax na <coughs> même bu doon ne sax na sax kene da ne farata la loolu euh, lorul lorul dara waaw ndax wuute gi nga xam ne bu boobaa dañ naan rek wuute naag li nga xam ne mooy ijmaa boo xam ne amoon na ba pare ci li nga xamante ne mooy li ñu na ñuy xóotal masala mi ci côté ñan la ñuy euh, prendre en compte en considération seeni wuuteem déet est-ce que ci laam déet loolu ñi nga xam ne ñooy xóotal mbir ci boroom xam-xam yi ak ñu ëpp mooy Daawud moom bokku waaw waaye lii nii imaam euh, an-Nawawi di wax loolu mooy Daawud à vrai ci dañuy dañuy du systématiquement rek la ñuy imaamu Daawud parce que imam bu mag la quoi voilà wax naa la ci salaf yi la bokk taalibe Ishaq la bokk taalibe ñoom imaamu imaamu Shaafi'i kii la al al Bukhari ak Muslim ah. voilà ñoo daa nekkoon borom xam-xamu fiqh bu rëy rëy góor góor góor góor góor góor góor moom bi ah, nga xam ne ba la ci la imaam euh, Ibn Hazm après ñëw affilé wu boppam voilà ak ak ak ponkal yu mag. kooku mënuñu ne kii waa yow waaw saa bu waxee lu tay tegtee non loolu <laughs> imaam An-Nawawi moom noonu lay doxale waaye loolu amaana loolu lu lëng nga xam ne mooy li gën a lëng quoi même bu dee ne loolu mooy al-Mukhtar euh, mais loolu euh, euh, insha allah laysa bil Mukhtar mooy waxu imaamu Daawud ça compte sinon sax borom xam-xam yi ko doon kon doonuñ doonuñ ko woon tudd lu dul ngir yéemu c'est vrai que am na yoo xamante ne nii mooy al imaam ibn Daqiq al-Id ak yooyu nga xam ne ba imaam Daawud ci boppam mais imaam ibn Hazm sax kam keroog laqad ab'ada al-Zahiri ib'aadan euh, euh, euh, yumkin yakaadu an an yujzama bi butlan <laughs> haythu ñuy wax sangu sangu ci saa boobee sangu àjjuma. est-ce que ngay sangu laata ngay dem ajjuma wala après mooy ci sangu bi biir jour bi la même bu dee sangu même bu dee dem nga ajjuma ba pare sax yow balaa timisa jot boo sangoo sax baax na man ixtasala goog yeneen saa salaam di wax yow dugg nga ci loolu euh, bon xam nga loolu moom euh, bon daa leer quoi parce que yonent bay saa saa mooy yeneen xadiis yi wane que ne bon euh, li mu ci digg mooy xet gi la doon bañ ak tamit bañ a lor sa mbokk ak yooyu te lool ci julli jëla ci jumaa jala bu dee da ngaa bàyyi sawaay ba julli ji ba timis di waaj a jot jotagul nga julli nga sangu sawaay loolu xam nga sori na ak loolu mooy yooyu leer na mais masala yu mel nii manuñu ne euh, bon euh, te gis nañ li imaam al-Hafiz doon wax ne ñi doon wax ne dafa war fi ñu ko tegoon même bu dee ne seen istidlaal boobu dese naa dëgër waaye bu desee dëgër ça ne veut pas dire que dañuy jël sànni ci poubelle bi wallahu taala aalam kon loolu la léegi al imam an-Nawawi mu continué woon mu ne summa inna siwaaka mustahabun fi jamii al awqat lii waxoon nañ dañuy récapituler ngir yenn yi nga xam ne rëccoon nañu te ñu am yuñ ci jëlaat léegi imam an-Nawawi gis naa ne mu wax mu ne yëgal ne inna siwaaka mustahabun fi jamii al awqat keneen siwaak socc dañ koo sopp ci mbooleem waxtu yi waaw walakin fii xamsati awqaatin ashaddu istihbaaba waaye nag ci juróomi waxtu ngi foofu lu gën a tare nuñ ko soppe mu ne ahaduha ba ci njëkk inda salaa mooy comme niñ fa booy waaji julli te lool waxoon nañ ko xadiis bi ñu nekk sawaa'un kaana mutatahiran bi ma aw bi turaab lii lañ fàtte woon aw bi turaab mooy moo xam nit ki dafa sàpp dafa dafa dafa dafa dafa laabloo ndox mooy dafa jàpp ndox wala boog dafa tiim voilà même boo tiimee doone boo man tiim laa def kon jarul may soccu da aka kay mu ne la aka kay waaw mu ne wala ngay sangu set moo xam sangu set bi da koo sangoog ndox wala boog dangaa tiim parce que ndox amul voilà mu ne aw ghayra mutatahhir wala sax yow da nekk koo xam ne da ngaa waroon a julli waaye amoo ndox tamanoo tiim mooy faatadu tahuray ni lay wax ki nga xam ne daa ñàkk ñaari yi ñuy yi ñuy yi ñuy laabloo muy ndox wala euh, suuf wala xeer wala yi jëm ci yooyu Euh, léegi mu ne sawa'un kaana mutatahiran maaw bi turab aw ghayru mutatahirin kaman lam yajid ma wala turaba wala kaman lam yajid ma an wala turaba comme ki nga xam ne mooy faqadu tahira yi comme ko même waajooju nga xam ne daa nekk ci kaw garab gi non daa day dox ci àll bi benn gaynde tëbali ko mu jékk rek benn gaynde gaynde gi tëbali ko rek mu ñàll yi daal di yéeg ci kaw garab gi <laughs> gaynde gi tëdd ci suuf di ko xaar di ko xool léegi kooku bu julli jotee ba waxtu wi weesu kenn du ne ko eh sawaay garaawul amul njàpp eh, bon man na wàcc eh, eh, booy bu wàccee ci suuf man naa tiim yorul ndox waaye est naan ko wàccal eh wàccal nga naan lépp après gaynde gi garaawul ah non waa ji day nekk ci kaw garab gi waaw gaynde gaa ngi maleste ko di xaar mu wàcc ngir mu reere ko wala mu añe ko nii écot way kenn du ko ne eh wàccal fii la inna salaat taw xanaa la góor alxuraan wax way julli nekk. Euh, ngir jullit ñi loo xam dañ ko wutal ab te laa salaata ah, euh, euh, laa yaqbalu llahu salaatu salaata ahadikum ilaa ahdatha oh, hatta yatawadda xanaa déggoon an saa sallam la borom bi du du du du bu tojalee lu dul mu daal di laablu alors bu <laughs> leen sànni seen bopp ci taxlu naan lap <laughs> di alak way nooy sànnee sa bopp ci gémmiñu gaynde gi di xaar xiif di la xaar dakk na la ba fii ndax xiif nga yëg ci garab gi mu lay xaar nga wàcc ngir mu reere la nga naan ko nga ko wàccal bu boobaa waa ji bo mu taxaw moom daal bu nga fa sawaay gaynde gi siiso rek ne moom du dem sawaay toog ba timis giy jege julleegul tàkkusaan amul njàpp mais luñ koy wax dañ naan ko hee te foofu mënoo fa tiim xam nga luñ lay wax jullil waaw yow jullil noonu ngay jullee <laughs> waaw kay waa jooju la léegi nag bu dee ci bant yi ci kaw garab gi mën na cee damm benn daal di soccu <laughs> dañ naan ko dammal benn nga soccu bala ngaa <laughs> bala ngaa julli voilà ndax hadis bi voilà kay comprendre nga mook waa xam ne dañ koo tëj ay bande ko tëj wala sax ay gaa yoo ne ñuy bandi yenn état suñu état réew yi nga xamante ne ay état fontolo ak ay dictateur ñoo fa du bari woon waaw <laughs> waaw dañ lay tëj di la waaw man nañ la yeew julli jot ñu xam ne yow yow yow ab ustaas nga wala kuy góorgóorlu nga ci diine ñu feer la te nee nañ ay julli lañ de waaw waaw xam ne na leen jàpp ñu ne ban jàpp kaj ji sa biir bi tëj boo fu waxaatee rek way ba pare yeew la ba mënoo def dara waaw nga nodd benn kii teg la ci chaise boo xam ne ñu ngi lay takk ba nga kii kooku kenn du ne ko léegi yow doo julli doo def dara non kooku mënu la tiim te amul ndox mu jàppe gaa yi di ubbi robinet bee di ko wan di ko ñaawal naan ko ndox baa ngi nii waaye yow jël ko sax da ko topp dóor ko mbéj ba pare essuyer kanam gi nag xar kanam gi fomp ko ba mu set ne ko voilà bu boobaa kooku dañ naan ko yow noonu ngay jullee mais bu dee ne euh, euh, euh, maroon na soccu par exemple kenn ko ne bul soccu dañ naan ko boobu it daal ñuy soppu sawaay soccu laata muy julli kon comprendre gam <laughs> te loolu mooy li gën a dëgër te bu jullee noonu après kenn du ko ne sa waay eh julliwaatal même bu waxtu wi jeexul sax kenn du ko ne julliwaatal waaw loolu mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci masalatu faqidu tahurayni ki ñàkk ñaar yi yi ñuy laabloo léegi al imaam an-Nawawi ginnaaw bi waxee bu njëkk bi gën a feddala ko mooy booy julli boo jógee di julli mooy saan yi ñaareel bi gën a feddala ko indal wudu mooy booy fa booy jàpp waaw léegi boroom xam-xam yi nag dañ naan da ngay booy laata ngay jàpp da ngay jàpp da ngay socc socc bu dëgër waaw bu kii après nga jàpp après boo jàppee nag ba pare boo demee nag war a julli nga def bu ndaw voilà loolu waxoon nañ la lool amul dara liñ ciy sib comme li Maalikee di wax ne moytul dëgg la mën nañoo dégg lool euh, euh, di jàpp ci euh, di soccu ba booy waaj a julli bala ngay nàccal sa signe mi te lool najes comme que sobe la bu boobaa loolu lañ la ciy dawal mais loolu euh, euh, nit ki mooy mooy taxam na woppam léegi am na beneen affaire tamit boo xam ne dañ ko fàtte woon ñenn ñi nga xam ne dañ naan dañuy euh, sit ku ku ku ku ku ku socc ci jàkka loolu moom teguwul fenn waaw yonent saa salaam naa Abu Muusa ba ba mu ñëwee mbokkam yi fan lañ ko fekk te yonent bay saa salaam du waxoon nañ la ne ñaata yoon lañ ko gis muy socc lu dul benn lu ñaar. ci Ramadan ak fin Ramadan loolu est ce ne te yeneen saa saam lu bari doon nekk ci jàkka yi la doon nekk kon loolu moom mooy wax ji nga xam ne moom teguwul ci dara moom mooy amul dara lees ko tere ci jàkka sotti ci jàkka xanaa Zayd na Khalid mi nga xam ne da doon jël euh, ja kiiwam euh, def ko ci noppam hmm, euh, mooy soctam saa bu jógee jëm jàkka fan la nomme di julli bu jógee di julli toujours yu bari dañuy nekk ci jàkka ji ah loolu. Euh, euh, euh, <coughs> loolu daa leer nañ <laughs> waaw waaw waaw <laughs> loolu moom daa leer te ni loolu ci jàkka ji loolu kenn na ko sibul waaw loolu bal lu baax la sax waaw loolu daa am lu ama am solo waaw <laughs> waaw parce que ñiy bañ loolu dañ ne boo parce que soccu ci kii la buntu dindi tilim tilim la xam nga loolu waxuñu ko woon waa bokk soccu fu mu dugg ci dindi saleté wala bokk ci laablu ak rafetal loolu nag ñi nga xam ne dañ ne affaire julli salte la lañu jàpp ne te bu boobaa euh, euh, boo dee dindi salte la danga naan li ñuy dindee salte da defe càmmoñ déedéet mooy ndejoor la ñu koy defe ba pare te daa nekk loo xam ne ci baabu tathir la ak ak tatayyub laablu ak teeylu waaw comme ni xadiisu yonente bay saa sa bu sayyidatu Aisha bi ak siwaaku matharatun lil fam wa mardatun lirab voilà <laughs> waaw kon euh, euh, borom euh, li nga xamante ne mooy dane yoneen saa salaam dane soccu day laabal gémmiñ ba pare nekk loo xam ne borom bi da ko gërëm kon loolu yëpp day wane ne yooyu moom taxawul que waaye buy soccu nag di ko def ci jàkka yi loolu déedéet bañ a def waaw <laughs> du baabu al mustaqdaraat ak dindi yoo déet du loolu wallahu taala alam léegi buñ delloo ngir bañ a faat euh, delluwaat ci imaamu Nawawi rahmatullahi alayhi euh, doon doon wax léegi al imaam al xaafiz an-Nawawi kon ginnaaw bi mu ginna <coughs> beneen fi nga xamante ne <coughs> dañ ko faa euh, feddale ku lool mooy kon booy jàppi mu ne as-saalis ñetteel bi inda qiraati al-Qur'aan fa ba ngay jàngal Qur'aan waxoon nañ la que booy jàngal Qur'aan ak malaaka ma ku lool ar-raabi ñeenteel bi inda al-istiqaaz mina naw mi ñeenteel bi bim gën a feddale ko moom socc mooy booy door a yeewu euh, ci nelaw ah, comme hadith ibn Abbas bi mu waxoon radiyallahu anhu waa keroog bi mu fanaanee kër yaay Maymuna te yonent may saasaam dañ ko doon waajalal soccoom bu yeewu woon comme li sayyidatu Aisha wax radiyallahu anhuma anhum wa ardaahum mu ne kon jamono ji ngay jàng bala nga jàngal Alxuraan ar-rabi' kon ñeenteel bi booy yeewoo alxamis inda taghayyur al fam voilà ñeenteel bi juróomeel bi mu gën a fedd la ko bu sa gémmiñ daal di alen bi soppeekoo bi xeeñ leneen loo xam ne neexatul mu ne wa taghayyuruhu waaw kay kantaan ak euh, soppeekoom yakunu bi ashya minha man na nekk ci ay mbir yoo xam ne bokk na ci tarkul akli mooy boo gëjee lekk gëju naan wa bi ak naan comme ñi woor loolu mën na joxe alen boo xam ne du neex waaw mooy boo toogee lu yàgg lu minha la ma lahu ra'iha kariya waaye tamit bokk na ci liy waral gémmiñ gu forox wala gu xeeñ gu xesaw wala gu xeeñ lu neexut mooy nga lekk loo xam ne daa am euh, euh, euh, xet gu naqari loolu dab dabaatal nañ ko sànq bi ñuy tàmbale comme ñoom laajat yooyu te woo loolu sax waxoon nañ ko voilà waxoon nañ ko bii passé bi yeneen saa saam naan képp ku lekk ci ñaari garab yi nga xam ne seen xet neexul bul jege suñu jàkka yi voilà ndax alayhimu salaatu salaam dañuy loroo li nga xam ne doomu aadama yi dañ koy dañ ci loroo ah, mu ne wa minha tuulu tuulu sukut mu ne noppi bu bari tëj gémmiñ noppi noonu lu yàgg yàgg yàgg loolu it day changer haleine mu ne waaye wa minha bokk na ci kasratul kalaam yi waaw eh, bari mooy bari booy wax jamono ji nga am da nga nekk fenn di wax jël laa parole hmm? di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax di wax Euh, des fois loolu euh, mu daal di lay tax mu loolu am voilà te lool ku mel ne al imaamu Ahmad ibn Hanbal lool imaamu Nawawi waxu ko indi na ko ci musnadam jële ko ci yoonu Jaafar ibn Tammaam ibn Abbaas mu jële ko ci baayam an abihi mu ne que dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala dane utiya dañoo dikkal daa am ku dikkal yonent saa salaam mais mbooloo lay ne mu ne leen maali araakum ta'tuuna ta'tuuni qulhaa istaaku lawlaa an ashuqqa alaa ummatii la faradtu alayhim as-siwaak kamaa faradtu alayhim al-wuduu voilà mu ne yeneen tubaab yi ne lan moo tax ngeen ñëw nii nekk ñoo xam ne eh, qulxaa waaw qulxaa mooy koo xamante ne nii bëñ yi sufra gi moo ci commencé di feeñ mooy jaune yi jaune mu commencé di mboq bëñ yi yeneen saa saa seetlu ko ci saxaa ñooñu ñëw dikkaloon ko. mbooloo moomu mu ne la lan moo ma gis seen bëñ yi commencé di mboq nii ah léegi istaaku dee leen soccu waaw soccu leen waat naa ne bu lawlaan asuqa bu ma bañoon bu dul woon ne damay bañ a teg coono ala ummati sama kaw xeet sama kaw xeet la farattu alayhimu siwaak kononte kon dinaa farataal ci ñoom li nga xam ne mooy soccu kamaa kem li nga xam ne farattu alayhimu alwudu comme ni nga xam ne noonu laa farataal ci ñoom li nga xamante ne nii mooy ak njàpp même bu dee ne bon am na ci sanad bi quand koo xam ne majhul la ndax Ali az-Zarrat moom majhul la waaye loolu euh, mën nañ ci istisnaase euh, wallahu taala alam kon euh, loolu lu ama am solo la borom xam-xam yi nag xam nga bii paase waxoon nañ la fi nga xam ne lenn ci boroom xam-xam yi dañ naan fi ñu koy sibe nag mooy magaalisu bu ñuy euh, jamono ji nga xamante ne mooy euh, bërëb xam-xam yi mais loolu boo seetloo ku mel ni ñoom imaamu Nawawi ni muy waxee nii dara day moom dafa dugal lépp ne loolu kenn kenn si bu amul ci benn waxtu bu ñu sibi loolu waaw waaw summa xamal ne anna siwaaka kenn gis nga socc amul fenn foo xamante ni nii ci benn waxtu min al awqaat waaw mustahabun fi jami' al awqaat waaw ci mboolem waxtu yi waaw après nag euh, ginnaaw bi mu waxee lii nag ci la dugg nag ci wàllu koor gi mu ne wa mazhabu Shafi'i anna siwaaka yukrahu li saa'imi ba'da zawaali shams li allaa yuzila yuzila raa'ihata al-xaluuf al-mustahabba waaye loolu waxoon nañ ko mooy loolu gisoon nañ ne gënul dëgër voilà keni mu ne soccu après bon mooy seen sëriñ bi Shafi'i te loolu mooy mazhabu Shafi'i yi te ni après rahmatullah alayhi mooy boo wooree après zawal yow bul socc parce que xaluf mooy xet googee yeneen saa saa ne moo gën a neex ci fa yàlla riixu misk bu ko defee mu des waaye loolu lay sa bi dëgër voilà loolu waxoon nañ ko ci jotaay bee ñu génn wallahu taala aalam léegi al imaamu Nawawi am na tamit leneen loo xamante ne ni hmm? eh, eh, eh, lu mu wax mun a wa yustahabu an yamur an yumirra as-siwaak ah aydan ala tarafi asnaanihi mu ne sopp nañ tamit aji soccu ji mu jël soccu bi jaarale ko ci catu bëñam yi mooy bu mu soccu rek xam nga ñoom dañoo jàpp comme hadis ba leen waxoon naa la même bu leen wérul istaaku arda mooy dee leen soccu leen horizontalement pas mais pas horizon e, e, pas verticalement mooy commencer comme koy tracer hein euh, euh, mel ni ab ligne booy rëdd waaw waaye bul def comme si da ngay def benn i jóge ci kaw wàcc boo koy bind bul defee noonu loolu noonu même bu nee ne euh, loolu euh, imaam An-Nawawi bi ñuy wax loolu moom mu ne wa sopp nañ nag nit ki buy soccu mu jaarale soccu bi mooy mu soccaale catu bëñ yi mooy ci kaw yi cat yi ci kaw noonu na leen soccaale tamit bu mu soccu ci digg yéeg yooyu yëpp bàyyi foofu alors que foofu mbir yi mën na fa def surtout dëgg ji ca biir waaw boo deful loolu Euh, foofu am na ay mbir yu fa mën a ta yu fa mën a teg voilà mu ne ala tarafi asnaanihi ci catu wa wa karasi adrasihi waaye tamit li nga xam ne mooy mooy moom lañ doon wax sànq mooy dëgëj yi yooyu tamit na nga ko def waaw waaye wa saqfi halqihi mooy ci kaw tuwa mooy pale bi pale bi voilà mooy ci biir gémmiñ gi ci kaw euh, euh, mais mune ne imraaran nag latifan bu ndaw waaye tamit soccu sopp nañ tamit mooy ci làmmiñ bi tamit waaw nga koy nga jaarale ci soccu bi voilà voilà mu ne loolu lu ama am solo la wallahu taala alam eh, mu ne wa yustahabu an yu'awwida as-sabiyya as-siwaaka liya'tada mu ne nag sopp nañu nit nga miinal gone gi soccu bu ko defee bu màggaale ngëneel gu mag googu ak li ci yonente bi alai saatu salaam wax tañ gisoon ko ci jotaay bii ñu génn ah, loolu lu ama am solo la ah, léegi kon gis nga daanaka jataay bii moom manoon na bokk bokk ci jataay bale waaw tax moom lu ama am solo la eh, yii nii lu ama am solo la yoo xam ne gis nga kon eh, yi nga xam ne moom lañ fàtte woon ak yenn précision yi eh, mooy lu jaroon a bàyyi xel la ta ëppoon na bàyyi noonu mu jàll wallahu taala alam ak léegi nag euh, mu des euh, ginnaaw lii wallahu taala